kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu yëndi xadis bu njëkk xadis cinq cent trente-neuf ana wa an abi abdillah az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'ti al-jabal فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري رحمه الله تعالى قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى mu daal di indi fi hadiis bu njëkk mu ne waa an abi abdillah mu ngi koy jëlee ci saxaabu boo xamante ne ni moom la ñuy wax abu abdillah moo doon dàkkantalam waaye nu mu tuddoon mu ne az-Zubayr ibn al-Awwam de az-Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ñoom baayam frère yaa Xadiija la ak Hizaam niñ doon wax Hakim Hakim ibn Hizaam ibn Khuwaylid ah Hakim euh, baayu Hakim bi Hizaam ak baayu az-Zubayr bi Awaam ak suñu yaay Khadija bint Khuwaylid ñoom ñépp ñoo Khuwaylid day seen baay ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab kon az-Zubayr ibn al-Awwam muy hawaari Rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam bokk ci ahadul mubashirina bil janna <coughs> hmm? léegi moom mu ne Seydina Zubayr mbokk ci fukk ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu gën a màgg ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu mu ne annahu qaala moom Seydina Zubayr mu ne nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wasallam nee na la an yaxuda ahadukum xabla mu ne kenn ci yéen daal di jël bi eh, eh, eh, ahbulahu la def ci riwaaye imaamul bu bi mu indi ci Riyaad bi dinañ ci ñëw sànq mooy ahbulahu mooy <coughs> kenn ci yéen daal di jël ay buumam waaw moo tax ci mooy plurielu hablun mooy buum summa ya'til jabal jël ay buumam ay cordam dem dikkal montagne ba fa ya'ti bi huzmatin min hatab bu demee indi benn say woo xamante ne nii ci ay bant ay fagu yu mu dem ramasser ko foofee dajale ay bantam comme ni ngay taxane taxani ji dajale ay bantam fa yati sa <coughs> montagne ba fàggu ko foofale indi say wow min xatabin ala zahrihi teg ko ci dóowam mooy yenu ko di ñëw ah. bu ñëwee ci biir nit ñi fa yabi aha ci marché bi mu jaay ko bu ko jaayee fa yakuf fa bu ko defee mu fegal ko allahu borom bi bihaa ca loolee mu jaay bénéfice ba mu tey am wajjawu xar kanamam ci ñàkk ci laaj ak yooyu xayrun moo gën lahu moo gën ci waajooj min an yas'al an-naasa moo gën muy nekk di laaj nit ñi atawhu ah jox nañ ko aw mana'uhu wala bañ nañ koo jox mu ne xadis bi rawahu soloo al-Buxaari yi al imam <coughs> Muhammad ibn Ismaïl ibn laaj bi alhamdulillah mooy est-ce que solo dañ naa la premièrement imaamul Buxaari rahimahullah da ko indi ci bërëb yu bëri ah indi na ko ci kitaabul buyu' baabu kasbi rajuli wa amalihi bi yadihi indi na ko ci baabun fi sharbi fi shurbi baabu bay <coughs> bay xobari <coughs> wal kala indi na ko foofale waaye indi na ko ci kitaabu zaka baabul isti'faaf anil mas'ala dégg nañ jël boobu moom kon moom solo na ko imaamul Buxaari na ko noon sëriñ imaam Ahmad ak al imaam Ibn Maaja ñoom ñoo ñoo ko solo al imaamul Buxaari rahimahullah bu ñëwee ci kitaabu zakaa baabul istinsaas buntu bi wax ci téye bopp am loo xam ne mooy tax ba anil mas'ala nga téye bopp ci laaj mu ne haddasanaa Muusaa mu ne ki ñu nettali mooy Muusaa di Muusaa ibn Ismaa'iil al-Haafiz al-Minqari at-Tabuzaki rahimahullahu ta'aala Abu Salama rahimahu ta'ala qaala mu ne haddathana Wuhayb mu nekk ñu nettali mooy Wuhayb di Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili mawlahum Abu Bakr al-Karabisi sahibu al-Karabis rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Hisham mu nekk ñu nettali mooy Hisham di Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadiyu Abul Munzir ñu ne Abu Abdillah ñu ne Abu Bakr al-Madaniyu rahimahullahu ta'ala an abi moo ko jëlee ci baayam di Urwa Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ah, an Zubayr moom mu jëlee ko mooy gis nga comme ni mu gisoon ci Salim ah hadis bi mu jëwoon gis ci buntu bee te moom képp fa newoon Salim mu jëlee ko ci baayam di Abdullah ibn Umar mu jëlee ko ci baayam moom Abdullah ibn Umar di Umar ibn al-Khattab lool moo am si Hisham jële ko ci baayam di Urwa Urwa jële ko ci baayam di Az-Zubayr voilà waaw sauf que fële su fële am na benn particularité mooy ñoom Salim Abdullah ibn Umar ak Seydina Omar mooy ñaar ñu nekk ci kaw Seydina Omar ak doom ji ay saxaaba lañ sauf que fii Seydina Zubayr mooy saxaaba mais doom ji Urwa du Zubayr du du du du saxaaba voilà mooy Hisham ak baayam Urwa ñoom du ñuy saxaaba alors que fële Salim kese moo fa dul saxaaba sinon Abdullah ak Seydina Omar ñoom ay saxaaba lañ radiyallahu anil jami kon Hisham an abihi an Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu annahu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala <clears throat> la an ya'khudha ahadukum hablahu riwaaya imaam al-Bukhari bi rahimahullah hablahu la wax imaamu kële moo indi ahbulahu <coughs> moo Ibn Maaja imaam Ibn Maaja nii nii ko imaam an-Nawawi indi imaam Ibn Maaja moo ko indi woon la an yaxuda ahadukum ahbulahu voilà ko euh, muy buum voilà kon mu ngi noonu le euh, euh, mu ngi noonu kon imam ibnu maaja moo ko solowoon fa yati al jabal yaji a bi huzma bi fa yaji a ñun bi fa yati kon nañ nekkat fi ñu ne woon ci riwaa bi eh, eh, ci eh, imaamul Buxaari rahimahullah kon mu ne Seydina Zubayr mu ne yonent bi saa salaam di ci moom la jële mu ne la an yaxuda ahadukum hablahu kenn ci yéen jël benn buumam fa yatiya bi huzmati al-hatabi ala dhahrihi fa yabi'aha fa yakuffa allahu biha wajhahu khayrun lahu min an yas'ala an-naasa a'tawhu aw oh, mana'uhu oh, alhamdulillah <laughs> ci tuuti waaw damay ci bi problème o kii voix hmm? jéggalu ci voix beeg yooyu voilà <laughs> moo tax muy dee mu dagg ba ngay bëgg a wax après mu benn coupure quoi boo xam ne du ci suñu co <coughs> cooba affaire demee noonu ay noonu la walillahi alhamdu wallah wal minna allahu musta'an hmm? léegi kon nii la ko al imaamu al Bukhari daal di solo léegi hadith bi ci gàttal lëkkale mag suñu bunt bi mooy yonent bay saa saa lii mu wax waaw ah, bunt bi ne bi imaamu Nawawi ne nee di ñaaxaate ci nit ki di lekk ci liggéeyu loxo waaw travail manuel dafa tedd waaw travail artisanal dafa tedd hmm. yi nga xamante ne nii yonent bay saa saa ne nit ki jël buum dem ci àll bi uti bant ay bant ay ay matt yu muy dem dajale foofu takk ko ci buumam googee wala buumam yooyee yenu ko ñëw ci marché bi di ko jaay ñu bëgg a jaaru ñu bëgg kii togg ak yooyu nga jaay leen matt yooyu lañ ci amee nga ciy dund loolu moo gën nga ñëw di laaj nit ñi waaw kon gis nga kon laaj nit ñi ci boppam daa nekk loo xam ne lu ñu ŋàññ la parce que bu doon ne loolu comme li kàccoor bi doon wax sànq <coughs> loolu kon yonent bay satan du wax lool te xayrun du moo gën a du du du daa am mooy du afalu bi du laaj ji daa am gëneel bu ci ne amul génn gëneel voilà comme ni ko imaam al-Hafiz Ibn Hajar daal di leeral de attention de xayrun fii du af'alu tafdil ah. <laughs> fa laysat mu ne xayrun lahu fa laysat bi maana af'alu tafdil id la xayra fi su'al ma'a al-qudrati ala al-iktisab wal asahhu 'inda ash-Shafi'i anna su'ala man anna anna su'ala man hadha haluhu haram waaw mu ne attention de imaam al-Hafiz Ibn Hajar xayrun lahu bul naan moo gën déedéet du moo gën a ah, non xayrun lahu fa laysat nekkul bi maanaa afala tafdil nekkul moo gën xam nga lu naan lii moo gën mooy la mu gën am na ngëneel mu ne loolu am lu tax parce que mu ne amul benn yiw bu nekk ci di laaj avec nga am possibilité di di fàggu te mu ne li gën a dëgër ci yi moom Shafi'i la mooy ki nga xam ne daa mën a fàggu ba pare di laaj mën a liggéey bàyyi ko fi di laaj loolu dafa xaram te loolu la Imaam An-Nawawi waxoon ne ñaari kàddu yi ñaaru wax yi gën a dëgër suñu ngir mooy benn bi dañ ne dafa xaram ci ñu joyal ñeneen ñi ne bon euh, euh, man naa nekk waaye à condition waa gi mu bañ a nekk koo xam ne day toroxal boppam tudd nañ ko ci détail bi ñu génn waaye day persister ci laaj gi di insister waaye mu bañ a lor ka muy laaj waaw imaamul xaafis nu xajaar nag dare malgré loolu imaamu Nawawi ndax euh, wax mooy loolu noonu mu toxal noonu ci Shafi'i yi li gën dëgër mooy wax bu njëkk bi kene ku am kàttanu liggéey nga bàyyi ko fi di laaj loolu dafa xaram mooy lan lañ tay amee dafa xaram Allahu akbar waaw loolu dafa xarama ah. laa yonent bay saa saa ma ko waxoon nañ la ko fànnee waaw <laughs> laa sadaqata waaw laa sadaqata yonent bay saa saam nee na pas de sarax waaw pas de sarax sarax daganul lii laa sadaqata <coughs> li ghaniyin waaw mu ne daganul ñuy jox sarax koo xam ne dafay womal wala li di mirratin sabi te daganul ñuy jox koo xam ne sarax am na kàttan bu mu mën a fàggoo mu bàyyi ko fi moo tax am na kenn rawaay yi dane laa taxillu sadaqatu li ghaniyin wala li dhi sabi te waxoon nañ la ne ku mel ni ñoom al imaamu abu daawud as-sijistani <coughs> ak sëriñam <coughs> imaamu ahmad ñoom solo nañ ko waaw kon mu ngi noonu waaw daganul laa taxillu sadaqatu li ghaniyin <coughs> alhamdulillah amul droit koo xam ne riche na comme ni ngay si ñenn ñi loo xam ne dañ ne pauvre yi lañ koy jox ñu ci profité loo tax man la euh, yàgg na resto du corps yi nga xam ne moom la Coluche ci defoon fii gaa yi gën koo miine ci Coluche France am nañu koy commencé def Sénégal yàgg na ñu koy def mais en général ñu bari ci koor gi la ñuy def en tout cas ci lay gën a feeñe loolee par exemple loolu Coluche doon def maa ne la woon boo Sénégal gis nga yow boo fa defee yooyu boo moyul ñi ko gina ñi ñi ko soxlawul ñoo koy xëccoo ñi ko gina soxla da ngay gis ñoo xam ne amuñu problème mu dund mais ñu dem di xëccoo ay saaku ceeb waaw ndax lan buli mi bënn le kooku amul droit di jël ci loolu la lu sadaqatu li ghani waaw ku nekk joxe entreprise yi joxe ah, particulier yi ku nekk loo am joxe ñu ket ngir jënd loo xam ne ay pat ay ceeb ay diwlin ay poobar ay xorom ngir jox ko ñoo xamante ne nii seen loxo jotul seen gannaaw nga gis ñoo xam ne pare nañ bu dee ay këyit lañ laaj pare nañ ngir trafic waaw waaw mais joxe ay fausse def ay fausse declaration wane ne ñoom dañoo ñàkk ñu jox leen alors que yàlla xam na ne ñàkkuñu Allahu akbar Allahu akbar oho loolu doy na waar loolu doy na waar la tahillu sadaqatu alors que yonent bay wax lii te ngay julli la ñuy doon li xam yi yéen ko woomal te woomal nekkul nga nekk richard ah, boo amee loo dundule amoo droit ñuy jox loo xam ne ak dund la di ko jox nit ngay jël ñoo xam ne amuñ luñ dund ngay jël non yow woomal nga bis boobu waaw walla li di mirratin sawi waaye it jaganul ci koo xamante ne nii moom boroom kattan la boo xam ne am na kattan daal di fàggu waaw loolu la <coughs> kon nag mu ngi noonu ah, waaw lii mooy li nga xamante ne nii Euh, euh, euh, loolu la waaw ñenn ñi nga xam ne ku mel ni xanafiya yi naan bon c'est que ça dépend bu dee ne amul lu mu génnee li nga xam ne mooy mi atay dirham mooy li nga xam ne mooy kiiwu zakat sayu zakat bu dee waa ji am na kàttan waaye amu ko mu ngi liggéey mais amul lool kooku am na droit jël waaw kooku am na droit jël mais bu ko dépassé du am droit di ko jël voilà loolu xam nga loolu beneen affaire la loolu mooy waa ji amul lu ko lu ko doy waxuñu kooku kii dañ ne man naa liggéey <laughs> man naa liggéey am dara mais mu bàyyi ko fi quand euh, di di di di di kal ko ci wàllu ay zakat ak ay sadaqat yooyu moom lu ñaaw la wallahu taala alam kon loolu moo tax imaam al-Hafiz ne attention de laysa bi tekkiwul fenn que ne euh, euh, xayrun lahu du afalu tafdil du superlatif du ne lii moo gën du gënul de ndax amul benn ngëneel bu nekk ci laaj te laaj koo xamante ne nii mën naa fàggu mu bàyyi fàggu gi topp ci laaj loolu dafa xaram te loolu Hanafi yi waxu ñooñu ah ki ñuy wax mooy ki nga xam ne man naa fàggu muy fàggu mais li muy am matul de loolu moom de toute façon kooku naa laaj parce que li mu yor matu ko kooku waxuñu ko voilà mais kii mooy ki nga xam ne daa bàyyi lépp fàgguwul comme ñu la waxoon kal ko ci sumaal bi kese ak yi nga xam ne donation yi ñuy joxe mu teg ko ci loolu kooku moom loolu moo garaaw voilà <coughs> kon gis nga lëkkaale bi <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nit dem ci montagne dem fàggu ji ci moo uti loo xamante ni ay bant la waaw dugg ci àll bi dem gor yi yaxaasi gor <coughs> ay matt waaw dem guubi sax ñëw di jaay la nga gub waaw ñax ma di ko jaay nit ñi di ko jënd lañ ciy am nga ciy dunde loolu moo gën nga ñëw fa yakuffa biha waj lallahu biha waja loolu borom bi loolu daa jàpp petit boulot borom bi mu ngi ci fegale yow sa xar kanam ci laaj lool koy xam nga ne moo gën ah loolu mooy li li nga xam ne mais benn ngëneel amul ci laaj bi voilà dañ koy wax noonu ci wolof mais tekkiwul mukk ko ne day daa am ngëneel waaw xayrul lahu moo baax ci waa ji que mu dem ya laaj nit ñi en taw jox nañ ko aw mën a wala xañ nañ ko waaw lii <coughs> dañ ciy jàng ginnaaw loolu kon lu taale bi leer na kon gis nga yonent bi saa salaam ni mu ni mu ni muy ñaaxe nit ñi kon ci ñuy uti ak lu ñu mën a utee rek. même yi nga xam ne yii xam ne yii nit ñi en général dañ koy xet xam ne waaye non quand même oh, man ak kii jàng ba kii gaa di dem di taxan ñu ne la waaw léegi bu dee taxan bi ci ngay amee as loo xam ne di nga mën a jàpp loolu moo gën nga dem di di di jaay di soli kos dem di ko langal borom bureau yeeg yooyu di jaay ne sama ancien collègue la ñu lay maye comme daañu nañ naa may si voilà kon mu ngi noonu ah kon da gis hadis bi di ñaaxaate. ci nit ki daal di fexe di téye boppam ci lépp loo xam ne da koy yóbbu ci laaj sori ko même bu dee ne day liggéey liggéey boo xam ne day metti na ci boppam xam nga li metti na dem ci àll bi mais loolu moo ko jar waaw loolu <laughs> jar na waaw hmm? xam nga ne moos moo na imam al-Hafiz ne walaw la qubhul mas'alati fi nazar ash-shar' <laughs> lam yufaddil dhalika alayha xam nga ne moos di liggéey liggéey boo xamante ne bu metti la wala imtaha walaw imtahana al mar'u nafsahu boro nit ki doyadal boppam liggéey bu metti fii talabir rizqi sonal boppam boppam waaye yow ñàkkutoo xeb sonn waaw génn ci nooflaay yi waaw ngar dajjoo ay coono ngir am lu mu dunde mu ne budul woon ne laaj daa nekk loo xam ne lu salte la lu sharia daal eh, eh, ñaawal la doonu loon gënale kan askante eh, gi nit ki eskante galère gi muy galère ngir am doonu ko woon gënale ci ñaan ko loolu day wane ñaan kon ni mu graawe voilà waaye ginnaaw loolu ma dëgg ci jàngi ne gis nga affaire bi dafa euh, euh, mooy euh, nit ki jàngalekat bi bu mu di deñ di wax yu mel nii bu gisee yiw ngir ñi nga xam ne ñooy taalibe yi mu xamal leen ko yonent bi saam xamal saxaaba yi nii waaw nga xam ne nit ñu bari léegi dañuy xeet ay liggéey waaw naan man moom rus naa koo def waaye yow la di distribuer ay ay flyers ci immeuble yi yooyu non sa waay man daal naa tëdd sama nekk voilà man moom bañ a liggéey ma ko gënal de saa yi xanaa doo xanaa xamoo waxu yeneen tubaab saa sala waaw loolu nga ciy am lu mu néew néew néew délivrer di pédale ngir am loo dunde Uber it di pédale ngir di def ay livraison de repas moo gën nga nekk di laaj ñi nit kal ci chômage yeeg yi nga xamante ne. mooy dem inscrire au resto du loolu ah. <laughs> yow man ngaa loo xam ne boo ci liggéeyee doo soxla dem resto du nga bàyyi ko fi naan bon loolu saal bu loolu wala yaa billah amul ci diine voilà amul ci l'islam loo xam ne day tax sa ndoxum xar kanam mu daal la koy préserver gardeel la ko ba doo doo doo toroxal sa bopp loolu noonu ci laaj booy laaj loolu est-ce que loolu waaw yonent bay sa salaam wax lii saxaaba yi mooy jàngalekat yi buñ ko doon baril di wax nit ñi dinañ bàyyi amaana mu def effet ci li nga xamante ne nii mooy xeeb gu ñuy xeeb liggéey ba pare bañ ko fi bàyyee defuñ lu ko gën la ñuy def bal dafa nekk sax loo xam ne dafa xaram mooy di laaj alors que mën nañoo nekk loo xam ne man nañoo liggéey wallahu taala alam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci xadis bi ci tegu muy mu xadis cinq cent quarante wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khayrun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu fayu'tiyahu aw yamna'ahu muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu indi beneen xadis bii nga xam ne xadis bii mu indi boo demee ci buntu biñ la wax ne imaamul Buxaari fa la ko indi bokk na ci buntu bi ñu indi kitaabu zakaat baabul istinfaaf anil mas'ala xadisu Seydina Abu Hurayra bii la jëkk indi doo cee teg xadis Seydina Zubayr ibn al-Awwaam bi ñu jógee imaamu Nawawi dafa def contraire mooy dafa indi bu Seydina Abu Zubayr doo indi bu Seydina Abu Hurayra mais imaamul Buxaari bi ñu koy indi bu Seydina Abu Hurayra la njëkk indi radiyallahu anil jamii' abi hurayra <coughs> mu ne waan abi hurayrata mu ngi jëlee ci sayyidina abu hurayra ad-dawsi radiyallahu anhu annahu mu ne nee na hadis quatre cinq cent quarante juróomi téeméer ak ñeent fukk annahu qaala qaala wax na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la an yahtatiba ahadukum alhamdulillah kenn ci yéen de daal di dem taxani ahadukum kenn dajal ay fagu ay bant takk ko deg ko ala dahrihi ci digg ginnaawam xayrun lahu looloo baax ci moom min an yasala moo baax ci moom ku mu nekk di laaj ahadan ku mu man di doon fa yu'tiyahu moo xam waaja muy laaj jox na ko aw yamna'uhu wala joxu ko ndax nit ñi lool la waaw mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari muslim abul xuseyn daal dinañ koy solo laaj bi mooy est-ce que ñoom ñaar kese ñoo ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ daal imaamu Ahmad wax nañ ne imaamu Ahmad vraiment gàcc ngaalaama ah, imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal daanaka doo fi romb xadiis comme niñ ko fi waxee woon lu dul ne bokk na ci ñu ko ñu ko génne. moo tax musnad imaam Ahmad allah téye koog sa fukki loxo waaw allahu akbar hmm? seen sëriñ daal imaamu Ahmad waaye lu jiitoon al imaamu Maalik ibn Anas borom Muwatta indi na ko ci Muwatta. Ah ci baabul kitaabul jaami' baabu maa jaa'a fii ta'affufi 'anil mas'ala naka doon al imaamu at-Tirmidhi solo na ko na ko doon al imaamu <coughs> an-Nasaa'i rahmatullahi 'ala al-jamii' al imaamu al-Bukhaari rahimahullah al imaamu al-Bukhaari indi na ko ci kitaabu zakaat baabu qawlillahi ta'aala laa yas'aluuna an-naasa ilhaafaa boobu nag moom bu Seydina Zubayr bin Nuuru li an ya'khudha ahadukum hablahu thumma yaghdu ahsibuhu qala ila al-jabal fa yahtatib noonu la ko waxe foofu waaw indi na ko ci kitaabul buyu' baabu kasbi ar-rajuli wa 'amalihi bi yadihi eh, kon mu ngi noonu waaye indi na ko ci buntu bi ñu la wax ne hadith sayna Zubayr bi fi la ko indi muy kitaabu zakat baabul isti'faaf 'an al-masala mu ne haddathana imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf mu nekk ñu nettali mu Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'ala taalib imaamu Malik an-Mali mu ne qaala mu ne akhbarana xabaana nañu Malikun muy Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi imaamu dar al-hijra Abu Abdillah al-Himyari rahimahullahu ta'ala nabi Zinadi mu jël ko ci Abu Zinad Abdallah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdirrahman al-Madani rahimahullah ci Abu Zinad rahimahullahu ta'ala an al-A'raj moo ko jëlee ci al-A'raj di Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj Abu Dawud ñi na Abu Hazim ñi na Abu Muhammad al-Madaniyu ah, nekkoon na Misr tamit rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata mu jëlee Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala walladhi nafsi bi yadihi <coughs> ah, fii daa andi waat bi walladi nafsi maa ngi wàcc ki nga xam ne nafsi sama bakkan bi yadihi la an yaxuda ahada ahadukum hablahu fa yaxtatiba ala dahrihi xayrun lahu min an yatiya rajulan fa yasaluhu ataahu aw manaa loolu imaamu hmm, muslim imaamul buxaari fii noonu la ko de yeneen yi moo gën na niroog bi imaamul kii indi fii eh, al imaam an-nawawi ah fa yasaluhu ataahu la ko def foofu fa yontihi da koo def passé ataahu aw mana kanta al imamu muslim abul husayn rahimahullah moom day dajale hadis yi <coughs> mu ngi ko indi ci kitaabu zaka baabu karahati al mas'alati linnas rahimahullahu taala imam mu ne haddathani imam muslim mu ne nettali ma man dong hannad ibnu sari di hannad ibnu sari ibnu mus'ab ibnu abi bakr ibnu bishr ibn Saafuq Abu Sari rahimahullah al-Hanzali al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Abul Ahwas mu nekk ñu nettali ma Abul Ahwas di Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi mawlaahum al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Bayaan Abi Bishr mu jëloon ko nga xam ne mooy Bayaan Abu Bishr Bayaan ibn Bishr al-Ahmusi al-Bajali Abu Bishr rahimahullah al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Qays ibn Abi Haazim Bayaan jëloon ko ci Qays ibn Abi Haazim di Qays ibn Abi Haazim Husayn ibn Awf <coughs> moom euh, mooy Qays euh, euh, Qays ma lahu nadhiir Qays ma lahu nadhiir Qays ma lahu nadhiir moom kii la muxadram la fekke woon na jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te dañu naan moom mooy kenn ki nga xam ne wér na mu jële ci al-asharatu al-mubashshirina bil janna moom Sayyidina Qays ibn Abi Haazim radiyallahu rahimahullah mooy fekke woon na dundu yonent way sa sa ne jotu ko gis an Abi Hurayrata mu jële na Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la ay yaghdu voilà mu xëy fa yahtatiba ala mu dem taxani loo xam ne ci digg gi naam la koy teg yenn ko ñëw bu lam ci am mu daal di ciy saraxe wastaghniya bihi mu daal di ci tax mu doyloo ko minan naasi ci di laaj nit ñi xayrul lahu moo gën ci moom de Abdullah min an yas'ala rajulan a'taahu moo looloo baax ci moom que mu nekk fi di laaj rajulan benn nit boo xam ne a'taahu ba mu ko laajee waaji jox na ko aw manaahu wala joxu ko zaalika fa innal yada loolu mu yokku ci ndax loxo bi féete kaw afdalu moo gën te mooy di joxe gisoon nañ ko ci <coughs> hadith Ibn Umar bi nga xam ne moo ko leeral ak Hakim ak Eh, fa inna yada al-ulya al-yada al-ulya loxo bi féete kaw afdal moo gën min al-yadi sufla ci loxo bi féete bi suuf mu ne wabda te tàmbalil bi man taawul ci ki nga xam ne moom ngay dundal kon nii la ko al imaamu <coughs>